a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim Abul Mahaamidi alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamcihi maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma atlubu an yunjiya kulla man qara'a kitaabanaa aw fiihi qad tadabbara kon sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mu ne atlubu maa ngi sàkku an yunajjiya boroom bi nga xam ne nee na moom mi nga xam ne mooy faj soxlaay képp ku ko jublu nekk boroomu xemmeem ca lan koy ñaan minal basar ci jaam yi mu ne moom moomu nag laay dagaan di ko ñaan an yun jiya mu daldi di muccal kulla man xadaa képp koo xam ne jàng nga nafar nga daal di ngay liir kitaabanaa suñu téere bii aw fiihi xad tadabbara wala mu jàng lépp wala mu am lum ci ubbi di ko yër di ci settantal maanaa yi nekk yi ma yi ma ci def di ko xalaat di ci xalaat di ko settantal <coughs> mu ne kooku yàlla na ko borom bi daal di eh, muccal aw naa aw naa bi milkin aw ijaara aw bi kitaabatin aw isti'aara mu ne aw walla boog na muccal tamit kii may bëgg a wax moo xam waa ji koy liir wala ki nga xam ne daa am lu mu ci ubbi di ci fëyete di ci xalaat aw naa la hu waaye maa ngi ñaan mu muccal képp koo xam ne ki nga xam ne wala ki nga xamante ne nii daf koo am am téere bi jote téere bi muy milkin ci loo xam ne daf koo moom waaw jënd ko aw ijaara wala mu daal di dem comme ci bibliothèque yi am carte lecteur am <coughs> bibliothèque yu normal yi dañoo war a am téere yu mel nii ñu tabax leen. def leen imprimer yu baax yoo xam ne yu yu baax lay doon wala mu dem daal di koy luye wala diw am téere bi nga dem mu daal di la koy luye aw ki aw bi kitaabatin wala boog wala da koo recopier daf koo bind képp koo xam ne daal li mooy dafa jënd téere bi wala mu dem ñu a ñu luye ko ko aw bi kitaaba wala moom da koo toxal wala mu koy bind aw isti'aara wala mu dem abbu ko ku ko am ne ko waaye est man nga ma àll mbir mi ah man nga ma àll mbir mi bu ko defee bu ma ko gëstoo dinaa la ko delloo mu ne ñii ñépp yàlla na nga leen muccal bi jaahi hibbina bi jaahi hibbina shafi'i ahmada salla wa alayhi sarmada mu ne bi ci darajaay bi ci dayoon hibbina suñu soppe bu mag ba ash-Shafi'i mi nga xam ne moom moo ñuy rambu moom lañuy dem di sàkku mu rambu nit ñi te mooy sa mooy rambuwaate bu kat bu mag bi ahmada boo xamul turam mooy seydinaa ahmad alayhi salaatu wassalaam muy seydinaa muhammadu di seydinaa ahmad salla yal na julli wa te julli na te sëlmal na alayhi ci moom sarmadaa ba faw wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam ya radiyallahu wa kulli man ak ci kaw képp koo xamante ne ni athaarahu ay jeexitam iqtafa ila yawmil fitan moom mu ngi xeeñtu tey jaar ci jeexitalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba bés ba nga xam ne mooy bésu fitna yi muy yawmal qiyaama kon loolu la wa alihi wa sahbihi wa man athaarahu qutafa ila yawmil fitan képp koo xamante ne nii yaa ngi xeeñtu du jaar jeexitalu yonent bi alei sat selaam ba bésub fitna yu mag ya ca bàmmeel wala yawmal qiyam kooku it yàlla na nga julli koo nga nolaalaale kook sëlmal ya léegi nag sëñ bi di nag ci téere bi nag léegi ginnaaw bi mu la fi léeralee lii lépp léegi ñaata chapitre la ñaata xaaj la ko xaajale hein mu ne abwaabuhu thalathatun wa qablaha shay'un muqaddamun fara'i kullaha mu ne abwaabuha bunti téere bi buntu yi chapitre salaasatu salaasatun ñett la wa qablaha waaye laata buntu yi jiitu na ko shay'un aslaf dara muqaddamun loo xam ne moom laa ci jiital muy muqaddam mooy muqaddima moom lañ naan introduction mbëmbëstël dina ko indi moom la bu jeexalee lii rek ci lay ñëw fara'i mu ne na nga sàmmoo te jàpp te takk te ak ah, jox fulla tey saytu te so te te te tey sàmmonte kullaha mboolem lii nag mooy bu xa bul ne bo introduction bi ma mësal bi jarul ma koy liir naa tëb xam nga am na ñoo xam noonu la ñuy def bu ñëwee ci téere daal di sauter wala livre sauter introduction bi ne ah naa dem ci kii bi rek wala ubbi préambule ba fañ def sommaire bi di fayati ne foofu la yem xam nga wax na ku mel noonu daa am lu mu ci ubbi tadabbara ko tamit yàlla na nga ko muccal waaye boo bëggee gina tonawu gina jot. yiw gépp li fi ne mooy mooy ra sàmmoon ak li fi ne lépp waaw te sëñ bi radiyallahu comme li mu waxoon rek ne li nekkoon ci ci ci ci téereb al-Yadaali bi lépp laa fi indi mooy imaamul Yadaali ad yi boo demee ci xaatimatu fi tasawuf radiyallahu anhu nii la ko indee mooy nii lii sëñ bi di wax nii moom ci noonu la ko jëlee ci moom mooy daa am introduction ba pare mu daal di koy def ñetti buntu la ko imaam al yi defee sëriñ bi radiyallahu anhu noonu la ko defee. te nam ko tudde buntu ya moom al imaam al yadaali ak daymaani noo nee la sëriñ anhu tudde buntu tamit textis loolu la wax te loolu wax na waxoon na lépp id kullu ma id nassa bihi fil xaatima jitu bihi fi dal kitaabi naadima du gisoon nañ lool lépp loo xamante ne nii nose na ko al imaam al yadaali radiyallahu taala anhu fii fil xaatima muy xaatimatu fi tasawuf ci téereem boo bële indi naa ko ci téere bii nose ko moo tax buntu yi noonu la ko tuddee comme ni ko al imaam tudde woon radiyallahu anhuma léegi nag mu lay wax kon ñetti bunt yooyu ñooy la mu ne awwaluha fi dhikri bayna alxalqi adan wa tafsilan wa bayna alxaqiqi mu ne awwaluha bi jiitu ci bunt ya fi dhikri ci tudd bayna alxalqi mooy li nga xamante ne nii <coughs> moo jëm ci wàllu diggante jaam yi ab lim addan wa tafsilan wa baynal xaqi mooy àq yi nga xam ne diggante jaam yàlla moom moo am ci kaw jaamam mu war koo jaam mu war ko cee ah war ko cee jaamoo ah li nga xam ne noonee la war a jaamoo diggante àq yi war digganteem ak boroomam lim naa ci yu bari waaw wa tafsilan ba pare daal di koy détailler daal di koy faram-fàcce waaw diggante baynal xalqi wal xaqi voilà <coughs> muy àq diggante yàlla yi nga xam ne jaam bi moom lañ am mooy jaamu ko te di ko sori ci lépp loo xam ne moom lañu xamul dara di ko jéem a taqal waaw mu ngi noonee rapport bi nga xam ne moom lay am digganteem ak boroomam ak ni mu ko war a jàppe mu ne wasa wasaani fi fi wasaani fi dhikri radha'il wara zahiratan batinatan thumma tura mu ne wasaani ñaareelu buntu bi nag mooy fii zikri ci di tudd rasailil wara mooy problème nit ñi seen bakkaar yu rëy yi yi nga xam ne moom lañuy ñu nekk defu yi nga xam ne moom lañ am waaw zahiratan yi nga xam ne ñoo ñu feeñ batinatan ak yi ci nëbbu haythu tura voilà <coughs> nga xamante ne nii fépp fu ñu man di nekk dinaa ko détecter dinaa ko wane ci téere bii ba nit ñi xam seen feebar yi leen dal te ñu moytu ko mu ne saalisuha fi dikri aadabi ma fadailin miskulaha tantafia mu ne ñetteelu buntu bi saalisuha fi dikri ci di tudd buntu ba aadaabin ay teggin maan yoo xam ne dinaa ci boole fadailin ay ngëneel mis mu ne nag gis nga teggin yooyu ak gëneel yi ràññeewal kullaha mbooleem seen tantafi'a bu ko defee nga to nga jariñoo mu ne hada awaanu linsiraafi lil maram wa natlubu al-awna min allahi salaam mu ne hada léegi nag awaanu waxtoo jamonooy ins al insiraafi wa jëm dem nag lil maram ci li ñu tax a jóg ci bunt bi ci téere bii jot na wa natlubu te ñu ngi sàkku nag al na ndimbal minallaahi bu tukkee ci boroom bi salaam bi nga xam ne mooy du salaama mooy borom jàmm mu ne naqulu ba'da libtidaa bil naqulu ba'da libtidaa bil basmala walhamdi wassalaati thumma alhawqala mu ne ñu ngi wax ba'da ginnaaw bi nga xam ne lañu al ibtidaa lañ tàmbalee bil basmala ci bismillah lañuy tàmbalee walhamdi ak di sant mboolem sant yi bañ tàmbalee ci loolu ñeel na yàlla wasalaati waaye di julli ci yonente bi alei saa salaam di sëlmal summa ginnaaw gi alxawqala mooy laa xaw la wala quwata illaa billah amuñu pexe amuñu pexe def li ñu war a def wala euh, euh, sori yu mat yu metti euh, doole lu dul jaaree ko ci yàlla kon wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in